almaysuur kon insha allahu taala ñu ñëw ci ñëwaat ci téere grammaire bi muy am naxu almaysuur la grammaire allégée ginnaaw bi weesu insha allah ci jàppandalu suñu borom subhaanahu wa taala gisoon nañu xuruful jar yi ba defoon amoon nañ tamit benn tamrin boo xam ne insha allahu taala tey lañ ko war a corriger niñ leen ko dige woon mooy ne tey al ismul mawsul la ñuy gis le pronom relatif ci français bu ngeen fàttale ko bii weesu ñu ngi waxoon ne mu ngi mel ni bu ma nee waa ji doon nelaw ji waa ji doon nelaw fii la personne qui dormait ici kii boobu moom la ci arab moom lañ naan al ismul mawsul al ar rajulu alladhi kaana yanaamu huna alladi arrajulu góor gi nga xam ne kaana nekkoon na yanaamu doon naan huna alladi boobu loolu mooy pronom relatif mooy al ismul mawsul kon tey insha allahu taala moom la ñuy gis kon boroom téere bi mu ne al ismul mawsul léegi dafa di indi ay tablo tablo yi ni mu ko defee dama def trois colonnes yu perpendiculaire ak ñaari colonnes yoo xam ne dafa verti yu trois colonnes yu verticales ak deux colonnes yoo xam ne dafa horizontales trois colonnes yu verticales yi dafa def al mooy singulier bi ci tegu beneen colonne bi al musanna mooy duel ñaar al mooy kenn al musanna ñaar al jamu mbooloo beneen bi ci mu def al mooy loo xam ne dañ koy góoral masculin al mooy féminin léegi kon ismu mawsul boo xamante ne nii pronom relatif boo xam ne moom góor la te benn la mooy alladi bu dee góor la nekk ñaar mooy alladaani wala alladayni alladaani mooy bu dee sujet la bu dee moo jëf jëf ji alladayni nag mooy bu dee dafa nekk complément d'objet direct yooyu yëpp dinañ ñëw ci exemple yi insha allahu taala bu dee joxewu ko waa gis naa ne joxewu kon nañ ko joxe alladani am na yum joxe nag yooyu jarul yim joxe dinañ ci ñëw alladani comme bu ma nee huma alladani qaala hadha al qawl huma ñoom ñaar ñooñu de alladaani mooy ñaar ñi nga xam ne xaalaa ñoo wax al qawla wala ñoo wax mbir mi loolu ndax huma alladaani boobu dañuy nekk dañuy jël kiiwu sujet ndax huma bi day nekk mubtada lool mubtada may loolu jarut ñu koy wax ñëwagul mais bu dee sujet la daal alladaani ngay wax comme niñ gisoon sujet bu dee complément d'objet direct alladayni bu ma nee darabtu rajulayni alladayni bu ma nee dóor naa ñaari góor ña nga xam ne alladayni laay wax ndax ñi ma dóor mooy ñam mooy ñaari góor ñi alladayni ña nga xam ne bu dee nag kenn kii la góor la ay góor yu bari lañu alladina laay wax ulaika alladina hadaahumullah fa bi hudaahumu tadi moom yooyu ci alxuraan alladina amanu wa amilu saalihaati tuuba lahum wa xusna ma'ab tuuba lahum wa xusna ma'ab mooy comme alladina boobu mooy ñu bari waylun lil mutaffifiin alladina idha taalu waylun toskare kukk waylun toskare xuru mbugal fële ca safara lil mutaffifin ñeel na ñuy xomp mbiru nit ñi mooy commerçant yi naxaati alladina ña nga xam ne voilà mooy alladina ndax ñu bari lañ léegi kon lool mooy li jëm ci singulier singulier kon day nekk bu nekkee kenn mooy ko koo xam ne non nañ masculin masculin mooy góor bu dee góor bu dee benn alladina la alladina ngay wax bu dee ñaari góor alladaani bu dee sujet lañ bu dee complément d'objet rek nga ne alladayni bu dee ñu bari lañ ay góor yu bari nga ne alladina léegi nag ñu ñëw ci jigéen mooy al muannas bu dee kenn koo xamante ne jigéen na allati ngay wax moom mu ngi joxe exemple bu dee ci alladi mu ngi joxe akramtu alladi zaarani akramtu teral naa alladi ki nga xam ne zaarani mooma ziyaar si moo ñëw seet si ma ki ma rendre visite alladi akramtu j'ai honoré j'ai honoré celui qui m'a rendu visite boobu nga xam ne boobu lañ naan mooy alladi ah tarimu bi allati bi ñu wax sànk bu dee jigéen la allati nga wax exemple bi la ci jox ah tarimu ummi allati rabbatni damay fonk di teral sama yaay mi nga xamante ni moo ma yar sama yaay mi nga xamante ne nii mooy kon na nga naan ahtarimu ummi allati rabbat nii moo ma yar kon bu dee kenn la tey jigéen allati ngay wax bu dee ñaar te nekk jigéen ñaari jigéen da naan allataani bu dee sujet lañ allatayni bu dee jigéen bu dee complément d'objet direct allataani comme ni ma waxoon sànq humal lataani ah, humal lataani boobu boo noonu huma al lataani ngay wax doo wax xaalaa danga naan xaalataa kon niñ gise woon loolu ci conjugaison bi bu dee nag complément d'objet direct la mooy jëf ji day dal seen kaw sujet mooy bu dee moom moo jëf-jëf ji complément d'objet direct mooy bu dee jëf ji ci kawam la dal comme bu ma nee darabtul bintayni latayni dóor naa ñaari fii ya nga xamante ni nii ñaari soxna ya nga xamante xale yu ndaw yi bintay ni alla tay ni laay wax ndax jëf ji daa dal seen kaw bu dee nag jigéen ñu bari lañu allaa i ñetti façon laa ko man bu ma neexee ma ne allaa i bu ma neexee ma ne allaa tii bu ma neexee ma ne allawaa tii voilà yooyu moo am mooy ñetti yi ñoo am bu dee góor moom da gisoon ne pluri bu dee ñu bari lañ ci góor alladina rek ngay wax bu dee jigéen nag am na ñett façon yoo mën a wax allah ii wala allaati wala allawaati léegi loolu la léegi bu ma nee ra'aytu an niswata laati voilà comme loolu yaqul na hakaza man gis naa jigéen ñi nga xam ne ñooy wax moo doon wax lii ak lii ñoom ñooy wax lii léegi mu ñëw ci yi nga xam ne ismu mawsul yoo xamante ne nii pour góor la yoo xam ne nag benn bi pour yi nga xam ne ay nit la lañ koy utiliser bi ci des pour li nga xamante ne nii mooy njaay àll yi wala animal yi walla jur ji wala leneen loo xam ne ay choses lañ leneen ay nekki nekk yoo xam ne duñu nit ngay gis comme ay garab yooyu noonu ay xeer yooyu lañ leen di utiliser mu ne bu dee góor danga naan fii nag góor ak jigéen ñoo ci yem mooy góor ak jigéen ñoom la ñuy boole mooy ne bi ñuy pronom bi ñuy gis nii ismu mawsul bi ñuy gis nii day dugg ci góor day dox ci góor dox ci jigéen du changer mooy man ak ma man moo tax mu def man linnaasi maa lil xayawaani wal ashiyaa yi man linnaasi mooy man ngir nit ñi la ngir nit ñi la mooy lu am xel moo tax dañ naan ismu mawsuul lil aaqili moom ismu mawsuul la pronom relatif la mais pour yi am pour ku am xel pour ñi am xel moo tax man la ñuy wax moo tax bu alxuraan ne man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illaa bi idnihi man boobu mooy wane ne kon nit lay doon wala jinne wala rek koo xam ne day am xel mais man da nekk xar yi walla mbote yi wala euh, xeer yi ana kan mooy ki nga xam ne mooy ràmm fa illa illaa bi idnihi lu dul ci ndigalam moom suñu borom subhaanahu wa kon man boobu nga gis ne nit lay wax ba yonente yàlla zakariya ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ba mu laajee sayyidatuna maryam alayhi salaam salaam bi mu ko laajee naan ko anna laki hada non beneen bi laa bëgg a wax mooy suuratu tahrim man an ba aka man mooy bi soxnaa yonente sallallahu bi ñuy laaj kan moo la xabaare mais boobu bokkul ak bii nii nga xam ne ndax foofu man an baka aada boobu bi mu tontoo dana yàlla moo ko xabaare mooy ne man boobu manuloon nekk par exemple mu ne xeer bee ma xabaare par exemple loolu manuloon a nekk ndax xam-xam ci yàlla la jóge mais man dañ koy da ngay gis dañ koy utiliser ci alxuraan da ngay gis sama boroom da koy utiliser pour boppam ak nit ñi ak ñeneen am na nag ay cas yoo xamante ne nii man day jël place su maa maa di jël mooy dañuy kii foo xam ne ñoom rek a fa nekk man nañuy ku nekk jël place su ki ci def mais yooyu jaragul ñu koy jàpp nañ jàpp ne daal man ismul mawsul man foo ko dégg mooy pour li am xel la maa mooy pour nit ñi la man lin naasi maa lil xayawaani wal ashyaa yi mooy pour njaay àll yi jur ji ak mooy euh, bête yi ak animaux yi ak yi nga xam ne ay choses lañ kon loolu mu ne man exemple man mu ne ahsin ilaa man ahsana ilayka ahsin rafetalal ilaa jëme man ki nga xam ne ahsana rafetal na ilayka jëme ci yow loolu mooy nit bu la defal li mu bëgg a wax rek mooy bu la defalee njekk nga wit nga defal ko njekk ahsin ilaa man man boobu ismu mawsul la rafetalal ci jëme ci ki nga xam ne dafa rafetal jëme ci yow kon loolu moo jëm ci ismu mawsul bi guddul lool rek la ci indi ndax tamit pour débutant la pour début la léegi ñu ñëw nag ci beneen partie bi nga xam ne ahkaamu kitaabatil hamzati ghayri hamzatil wasli muy qawaa'idil imla yi nga gis ne daanaka cours bu ñu jël léegi mu am ci ndax tamit dafa am solo mooy naka ngay binde instant bii mooy yu ñu romb yépp léegi yooyu ko la ci laajati moom amatoo droit di ci juum wala de ah si waratoo ci cee juum ndax njàng loolu lay jariñ mooy da ngay takk di jéem a surtout di jéem a def ay pas di di jéem bari looy xool wala ngay def exercice wala yu mel noonu di essayer mais boo ko deful nag toog ñuy déglu benn yoon wala fekke cours bi benn yoon nga dem. Euh, jàpp ne jàpp nga ko loolu da jàpp ne jàpp nga nekk jàppoo mooy lool loolu moom dalay nax alors que du demee noonu léegi kon ñu ñëw ci qawaidul imla yi mooy les règles de la dictée naka la ñuy bindee comme bu ma la doon dictée na la bindal naka la ñuy bindee tey nag ñu ngi ba léegi ahkaamu kitaabatil sa at tey bindu ni ñuy bindee sa xayri hamzatil wasli boo xam ne du hamzatil wasli gisoon nañ ci ñaar ci bii wees ak ba ca beneen la bu mel noonu comme bi ñu gisoon keroog bii mooy suite bi la cours yooyu yëpp yi ay suite lañu ay suite lañu ci cours yooyu moo tax kon mu ne fii aaxiril kalimati tu'tabaru xarakatu xarfi alladhi qabla al wa tuktabu alhamzatu bi suurati xarfil xarakati mu ne fi aaxiril kalimati ci feewu baat bi tootabaru mooy moomi tabaru dañuy bàyyi xel xarakatul xarfi lladi qabla alhamzati mooy léegi de mooy waxoon nañ ko bee paasa dangay bàyyi xel ci bind bi façon kii lettre bi nga xam ne araf bi jiitu hamza biñ la wax nga bind ko araf boobu nan lañ ko nan lañ ko maase est-ce que masque néeg la mooy sukkoon lañ ko def mooy buron bi wala masque ci suuf mooy kasra walla masque ci kaw mooy fatxa wala damm mooy boo xam ne dafa lonk masque lonk ndax yooyu dañ koy bàyyi xel mooy araf bi jiitu bi nga xam ne moo jiitu hamza bi biñ la wax nga bind da koy bàyyi xel araf boobu naka lañ commencé da nga koy bàyyi xel boo ko bàyyee xel ba seetlu ko wa tuktabul hamzatu léegi nga bind hamza bi bi suurati xarfil xarakati ni ñu bindee ci melow araf bi nga xamante ne nii ni ñu commencé xaraf boobu nga xam ne moo jiitu hamza bi ni ñu commencé noonu ngay binde hamza bi léegi bu ci ci ci ci exemple bi dina leer mooy am si la exemple al fatha bu dee luñ maas fatxa mu ne xarful xarakati alif mooy wax waxoon nañ ko yii yépp waxoon nañ ko bii passé bu dee xam fatha xarful xarakati mooy arafu xaraka bi mooy li nga xam ne mooy yëngu mooy niñ buñ nee xaraka mooy niñ koy maase ndax lay day déplacé wu moo tax ñu naan ko xaraka tey ñu maase ko tu walla tii walla tu wala at loolu moo tax ñu naan ko xaraka léegi da ngay xool araf boobu jiitu hamza bi bu dee fatxa lañ commencé kon yow hamza bi da koy bind ci alif comme niñ waxoon comme que alif moom mooy xëcc li nga xamante ne nii moom lañ maas fatxa comme que li jiitu fatxa lañ commencé kon hamza ngay indi nga bind ngay alif ngay indi alif mooy xëcc lañ bëgg a wax alif mooy xëcc loo xam ne dañu koo maase fatxa kon nga gis li jiitu hamza biñ la wax nga bind ko araf bi ko jiitu ñu maase ko fatha kon alif nga fay indi après ci kaw alif bi nga bind ci hamza bi mu ne boobu mooy fatha bu dee ad dammatu bu dee lonku maska lonku mooy bi nga xam ne day lonku mu ne xarful xarakati waaw araf bi jiitu hamza biñ lay wax nga bind moom bu dee ula na bu dee fatha ah alif ngay indi bind hamza bi ci kaw alif bi bu dee u moo jiitu hamza bi damma bu boobaa kon ci kaw waaw comme que waaw moom mooy xëcc luñ maas u hamza bi ci kaw waaw nga koy bind mu ne bu dee alkasratu bu dee kasra xarful xarakati arafu bi nga xamante ne moom mooy yëngu mooy niñ ko maase moom bu dee kasre ci suuf lañu ko maas te luñ maas ci suuf li koy xëcc mooy ya kon hamza bi ci kaw yaa nga koy bind loolu la wax mu ne nag wa ida waqaatil hamzatu ba'da xarfin saakinin kutibat ala satri beneen règle ngi boo war a jàpp wa ida waqaat bu rotee alhamzatu hamza mooy buñ la waxee nga bind ko mu rot mooy baada xarfin saakinin lii gisoon nañu ko mooy bu dee hamza bi dafa ñëw ginnaaw xar boo araf boo xam ne dafa nekk sukkoon lañ ko maase wala muy alif alif buy xëcc wala waaw buy xëcc walla yaa buy xëcc bu dee alif boo xam ne hamza boo xam dafa ñëw après sukkoon wala alif buy xëcc wala waaw buy xëcc wala yaa buy xëcc bu boobaa danga koy bind ci kaw ligne bi noonu loolu moo tax mu ne wa ida waqaati bu rotee alhamzatu hamza bi baada xarfin ginnaaw araf boo xam ne saakinin araf boo xam ne saakin la saakin mooy boo xam ne soit sukkoon lañ commencé wala alif boo xam ne day xëcc comme ba ma bëgg koo xëcc ma ne baa léegi alif ñëw comme ba un ma war a bind hamza bi moom dama koy bind noonu ci kaw ligne bi bu dee comme waaw mooy xëcc comme bu ma ne bu ma bëggee indi un dama koy bind un bi ci kaw ligne bi noonu duma ko teg ci kaw dara bu dee bi ma bii ma war a indi in damay bind in bi ci kaw ligne bi noonu duma ko teg dara loolu la lay wax nii léegi mu ne la comme tara a kon règle bi mu la joxoon sànk ci kaw ne bu dee fatxa moo jiitu araf hamza bi bu boobaa da ngay comme que fatha da ngay bind kon alif hamza bi ci kaw alif comme qaraa yaqra'u yooyu yépp hamza bi ci kaw alif nga leen di bind ndax ra moo jiitu après abi ñëw beneen bi yaqra u dóor a ñëw léegi mu joxe beneen exemple boo xam ne u moo jiitu hamza bi dóor a ñëw bu boobaa ci kaw waaw nga koy bind comme jaru a ak yajra u yooyu yépp u bi ci kaw waaw nga leen di bind ndax ru moo leen jiitu te damma lañ commencé beneen bi mooy boo xam ne i nga xam ne i moo ji moo jiitu ci suuf kasra la après hamza bi dooru ñëw comme xuri ah ci kaw yaa ngi koy bind mais yaa bi doo ci def ñaari tomb ci suuf loolu laa fàttoona mooy du ci am ñaari tomb comme xuri a ak tubri u yooyu yépp hamza bi ci kaw yaa nga leen di bind beneen bi mooy comme bi ñu waxoon mooy règle bi nga mujjee jël sukun mooy mu nekk sukkoon jiitu Hamza door a ñëw bu boobaa Hamza bi ci kaw ligne bi noonu nga leen comme shay un shay un duma ko teg ci kaw yaa bi mais ci après bi shay après un ci kaw ligne bi laa koy bind ak mar tamit comme ça Hamza sukkoon moo jiitu Hamza bi kon Hamza boobu ci kaw ligne bi noonu laa koy bind duma ko teg ci kaw dara loolu mooy li jëm kon tey ci qawaidul imla i règle laa la léegi mu des tamrin muy exercice mu ne exercice bi uktubil hamzata makaana lawnil ahmari uktub bindal al hamzata hamza bi law nil ahmari palaasu hein palaasu li nga xamante ni nii dafa nekk en rouge place bi nga xam ne dañ koo def en rouge bind fa hamza bi mu ne comme mu joxe ay ay mots yoo xam ne bu nekk nag bu ma waxul rek <clears throat> bu ma la waxee fii fil rouge mooy place rouge bi foofu nga war a bind hamza bi yow yaay xool nan nga koy binde selon règle yi ñu gis yëpp ngay xool mooy doo yem ci ñu gis tey rek première ki imru'un imru'un léegi un boobu un bi foofu la rouge bi nekk yaay xool nag ngay binde un bi mooy hamza bi ci kaw lan nga koy teg noo koy binde bi ci tegu imruun beneen bi mooy bada a bada a léegi a boobu yow yaa xool noo koy binde moo nekk en rouge bi ci des mooy chu mun chu mun u boobu chu mun yow yaa foofu en rouge la yow yaa xool nan ngay binde hamza bi foofu binaa un binaa un tamit yow yaa xool noo koy binde Euh, yow yaa xool nan ngay binde un bi foofu ci kaw lan foofu moo nekk aaru ufuqun foofu noonu hamza boobu ci ufuqun bu njëkk boobu ci kanam yow yaa xool nooy binde hamza bi ci lan la woo bind juz'un juz'un tamit yaay xool beneen zibun bun tamit yaay xool masaa'un un tamit yow yaay xool un bi sadi'a sadi abi tamit yaay xool abi noonu nan nga koy binde ci kaw lan hamza boobu ra yun tamit yaay xool su i la su i la i boobu suu un un bi noo koy binde mu ajjalun mu ajjalun nuñ koy binde a boobu iznun nuñ koy binde mubtada un ak mubtada nan lañ koy binde budi a bu di a ah, nan lañ koy bindee sa i ba sa iba tamit mooy hamza yi ma wax yépp yi ci nekk ay u i ak a yooyu laaj lay laaj nan nga koy binde yaa koy bind ak uhan uhan ni u uhan ni u u am nga bopp ci kanam ak fin bi uhan ni u nan la ñuy binde ñaari hamza yooyu ak shu'unun shu'unun nan u boobu nan lañ koy binde mala a a boobu nan lañ koy bind loolu mooy exercice bi pour bii di ñëw insha allah léegi ñu jël beneen cours boo xam ne ci téere bi mooy treizième cours muy annaatu annaatu euh, moom la ñuy wax ci français adjectif qualificatif comme bu ma nee bintun saghiratun sauf que bii du adjectif qualificatif boobu bintun saghiratun walla moom la sax mais mooy comme bu ma nee mais liñ fi kii naatu mooy li nga xam ne moom la day qualifier si si adjectif qualificatif nga xam ne dama naan une robe bleue comme loolu bintun benn xale saghiratun bu tuuti xale bu jigéen bu tuuti une jeune walla une petite fille petit adjectif la qualificatif loolu moom lañuy gis tamit mooy annaatu mu ne définition annaatu nuqtatayni deux points day def définition wasfun yuzkaru li bayaani sifatin min sifaatil ismi min sifaati qab min sifaati ismin qablahu mu ne annaatu kon deux points naat kon adjectif bi wasfun yuzkaru li bayaani sifatin min sifaati ismin qablahu mu def point mu ne annaatu yutaabiqu kon ñu tekki ko annaatu kon naat nga xam ne day loolu li muy tekki ci wolof mooy damay melale mooy damay melale benn mbir bu ma nee mur bu rafet mur bu bleu mur bu bu bu weex loolu mooy damay melale loolu mooy naat léegi mu ne wasfun melaloo la melal melal la wasfu mooy mooy damay melal karu boo xam ne dañ koy tudd li bayaani sifatin ngir wane melo min sifatis min qablahu day wane melo tur bi ko jiitu mu ma nee néeg bu rafet mooy rafet day day wane melo néeg bi mooy day indiquer il indique caractère u néeg bi est-ce que rafet na wala wala robe bi jolie na wala est-ce que asamaan si bleu na wala yooyu mooy tur bi ko jiitu ma ne asamaan si dafa rafet asamaan si dafa ñuul comme loolu mooy ñuul lay indiquer asamaan si na la lool la lay wax fii loolu mooy définition bi mu ne nag am naatu naatu nag mooy lool nga xam ne day melale yu taabiqu day day ànd ak man'utahu li muy melal mooy tur bi bu tur bi nekkee lim la bëgg a wax fii mooy bu tur bi nekkee góor kon moom adjectif bi day nekk góor bu tur bi nekkee jigéen adjectif bi day nekk féminin day nekk jigéen bu nekkee ñaar day nekk ñaar bu nekkee ñu bari mu nekk ñu bari léegi nag mu ne kaay ma jox la exemple fi tazkiri watta niisi ci le fait que day day topp li muy melal mooy tur bi muy melal melo bi day topp li muy melal bu dee góor la mu topp ko nekk góor bu dee jigéen la mu nekk jigéen mu ne exemple yuusufu yuusuf waladun gone la saghirun bu ndaw yuusufu yuusuf waladun xale la saghirun saghirun naat la mooy day melal yuusuf yuusuf waladun xale la xam nga wala waladun rek adjectif la mooy non yuusuf mooy saghirun par exemple moom day melale xale bi yuusuf nan la nan la mel est-ce que yuusuf waladun bu ma nee walad peut-être ma nee walad mooy gros mooy waajoo xam ne xale la mais xale bu boo xam ne dafa costaud mais ki saxiirun ku ndaw saxiirun li tax mu nekk waxuma saxiiratun mooy yuusuf moo tax ndax yuusuf góor la bu ma dindi woon yuusuf def fatimatu dama naan fatimatu faatima bintun xale bu jigéen la saxiiratun boo xamante ni dafa tuuti li tax ma ne saxiratun dafa fekk fatimatu moo tax ndax fatimatu jigéen la kon saxir manuma wax fatimatu bintun saxiru loonuma wax tamit fatimatun waladun déedéet dama gis ne tun tun loolu mooy ki góor ak ki jigéen léegi mu des fil ifraadi wa tasniyati wal jam'i mu ne day topp ba léegi mel liy melali melo bi day topp li may melal bu dee benn la mu nekk benn bu dee li muy melal ñaar la mu nekk ñaar bu dee lu bari la mu nekk lu bari exemple mu ne haa'ulaa'i mu'allimuuna maahiruuna haa'ulaa'i ñii de muallimuuna ay maître lañ ay jàngalekat lañ maahiruuna yoo xam ne yu muus lañuy yu mën a def seen liggéey lañ ñu duwe léegi li tax mu ne muallim mooy lim la wax fii ne day topp bu dee lu bari mu topp bariwaay bi euh, li tax mu topp fii fan la bariwaay bi nekk mooy haula yi waxoon nañ gisoon nañ lool adjectif démonstratif bi biñ doon gis haula yi ma ne ceci haula yi ma ne comme ñooñu mu ne ñooñu ay maître lañu yoo xam ne yu doué lañ lan moo doué bu ma ko doon bind ci ci français damay def doué D O U E accent ndax maître it les maîtres moo tax bu doon le maître la duma ci def S loolu la bëgg a wax ni mu demee noonu noonu lay demee nii. mooy haula yi ñooñu de muallimuuna ay jàngalekat lañu maahiruuna yu muus li tax ma ne maahiruuna ndax dafa nekk muallimuuna bu doon kenn la dama naan huwa muallimun maahirun bu dee bu dee ñaar ma ne huma muallimaani maahiraani ñoom ñaar nga gis muallimaani maahi mu ne beneen exemple qara'tu qissatayni jamilatayni mu ne qara'tu jàng naa mooy liir naa ni ñaari nettali jamilatayni yu rafet mooy ay ay récits yoo xam ne récits yu neex a dégg la léegi kon li tax mu ne qissatayni ni ndax qissatun loolu féminin la ah ni mooy ñaar bu doon benn qissatun la ñaari ni léegi nga def ci jamilatayni jamilatayni mooy ñaar yoo xam ne comme qissatayni nga am jamilatayni bu doon loo xam ne dafa nekk lu ñu góoral la comme ximaaraani par exemple ñaari mbaam dama naan jamilaani wala ximaaray ni jami lay ni ñaari mbaam yu ndax jami lay ni ndax du ma wax jami la tay ni fii nag li tax ma ne xissa tay ni jami la tay ni ndax tay ni xissa féminin la kon day topp féminin bi day topp ñaar lañ ñaar lay doon mu ne ba léegi li liy melal day topp li muy melal mooy adjectif bi day topp li muy décrire mu ne fi taarifi wat tankiiri bu dee li muy décrire dafa nekk euh, defini mooy lu ñu xam day nekk lu ñu xam bu dee dafa nekk l'indéfini loo xam ne kenn xamu ko mooy comme un de ak yooyu moom it da topp ci loolu mu ne exemple kataba bind na rashidun rashid kitaaban kabiran léegi dama ne kitaaban kataba bind na rashidun rashid kitaaban téere kabiran bu mag manuma wax kataba bind na rashidun rashid kitaaban kitaaban benn téere alkabiran loolu manuma ko wax ndax kitaaban dafa nekk nakira nakira moom gisoon nañ ko indéfini kon kabiran bu ñuy day nekk indéfini bu doon al alkitaaba alkabira laay wax bu boobaa c'est défini léegi beneen exemple mu ne kataba bind na rashidun bo biñ njëkk a gis indéfini la ndax dane kataba bind na rashidun rashid kitaaban benn téere kabiran bu rëy kenn xamul ban téere la beneen bi nag lu ñu xam la mooy défini la mu ne kataba bind na rashidun rashid alkitaaba téere bi alkabira bu rëy bi nga gis ne alkitaaba alkabira beneen bi ci kaw kitaaban kabiran mu ne ba léegi annaatu yutaabiqu manutahu liy melale day niroo day topp li muy melal mooy adjectif bi day topp li muy qualifié li muy identifié léegi mu ne fil i'rab bi ci wàllu i'rab mooy nan lay maase baat yi bu dee ne adjectif bi mooy li muy melal dañ ko maas damma moom bu ñëwee damma lañ koy maas bu dee kasra dañ koy maas kasra bu dee fatha dañ koy maas fatha mu ne exemple sallamtu ala al waladi saghiri sallamtu nuyu naa alal waladi ci xale bi as-saghiri li tax fii as-saghiri ri ma ne ri ndax al-waladi di laa wax bu doon al-waladu as-saghiru laay wax bu doon al-walada as-saghira laay wax loolu la la bëgg a mooy da koy topp ci loolu loolu mooy i'rab bi loolu mooy li nga xam ne moom la indi ci wàllu tamri ci naatu muy adjectif bi loolu lañ gis léegi mu des i'rab mu ne day joxe comme i'rab nan ngay i'rab mbiri analyse mu ne comme day analyser ñaari ñaari phrase yi kataba bind na rashidun rashid kitaaban benn téere kabiran bu rëy ak beneen phrase daxalat dugg na tilmidatun benn élève saghiratun bu tuuti léegi mu ne kataba rashidun kitaaban kabiran mooy analyse bi waxoon nañ ñi ngay def mooy da jël par benn di leen benn kataba mu ne fi'lu madin mab mabniyun loolu verbe passé la boo xam ne mabni la mooy ni ñu commencé du changer kata ba ba boobu mu ne loolu noonu ngay analyser fin lu madin nii après nga jël rashidun mooy li ñuy rek rashidun moo jëf-jëf ji kon nga ne ndax kata ba mooy jëf ji mooy fa mooy fi'l bi mooy verbe bi fin lu madin verbe passé la fa rashid fa'ilun mooy sujet bi marfu'un bi damma ci damma lañ ko rafaawe mooy moom lañ mooy masque lonk bi lay doon ndax bu dee sujet sujet ci arab noonu lañ koy maase masque lonk mooy wane ni lii sujet la kitaaban maf'ulun bihi mansubun bil fathati wa huwa man'ut mu ne maf'ulun bihi kitaaban Rachid lan la bind kitaaban complément d'objet direct mooy moom la jëf ji dal ci kaw mu ne mansuubun bil fathati fatha lañ ko maase wa huwa ta moom man'utun mooy li nga xam ne moom la ñuy melal mooy moom la liy ñëw ci kanam di décrire rajo bu ndaw rajo moom lañuy ñuy bu ndaw mooy li mooy ni ñu ko décrire loolu la la wax ne kitaaban bi mooy li ñuy décrire wa huwa man'utun mooy dañ koy décrire mu ne dañ koy melal mu ne kabiran bi to bi topp ci moom kitaaban kabiran kabiran mu ne naatun mansubun bil farhati moom mooy melo bi mooy melo téere bi téere bi nan la dafa ndaw mu ne kon naatun mooy melo bi mansuubun bil fatxati fatxa lañ commence ndax lan ndax ndax kitaaban moom it fatxa la nekk moom lañ mansuub lañ ko def mooy dañ ko nasam maas ko fatxa boobu mooy analyse bu njëkk bi beneen phrase bi mooy daxala tilmidatun saghiratun daxala dugg na tilmidatun benn élève bu jigéen saghiratun bu ndaw mu ne kon daxalat da jël daxala boo jëlee daxala ah daxalaat boog daxalaat ngay jël mu ne fi'lu madin mabni lool fi'lu madin la mooy verbe au passé la bu ñu conjugué au passé mabniyun moom it mabni la mooy du changer masque bi tilmidatun mu ne fa'ilun marfu'un bi dammati wa huwa man'ut tilmidatun fa'ilun mooy sujet bi mooy ki jëf-jëf ji kan dugg mooy jëf ji kan moo dugg tilmidatun élève bu jigéen jàngkat bu jigéen moom sujet la boo xam ne dañ ko maas damma mooy dañ koo maas lonku tilmidatun wa huwa ta moom man'utun moom la ñuy melal li ñëw ci après moom moom lay melal mooy saghiratun moo tax a ne saghiratun naatun mooy melo bi marfu'un bi dammati moom damma lañ ko maas lan moo tax ñu maas ko damma ndax tilmidatun bi ñuy topp ndax doxoon nañ la da koy topp bu dee jigéen mu nekk jigéen maska bi bu ñu ko maase noonu lay topp topp ci maska bi loolu moo tax moom mu mel noonu loolu mooy li jëm ci i'rab bi léegi nag fi ñuy jeexale mooy tamrin bi tamarin ay exercice pour biir di ñëw mu ne daanaatan aw manuutan munaasiban fil makaanil xaali yi daa tegal naatan melo aw manuutan wala li ngay melale boo xam ne nag munaasiban day day day munaasib mooy loo xam ne day adéquat fil makaani ci bërëb alxaal bi nga xam ne moom la ñu deful dara mooy fi ñu def pointier yi mooy il faut nga jël mooy da ngay xool yow yaay xool bu dee naat la nga war a teg mooy naat mooy li ñuy melal mooy tur lay doon bu dee tur la boo xam ne da nga gis comme ma ne exemple laa lay jox d'abord bu ma nee daxala hirratun après ma def pointier bàyyi noonu yow yaay xool léegi foofu kon du natt nga fay def ndax naat tur bi lay doon mooy hirratun ñëw na léegi kon man ku noo natt laay xool ndax hirratun mooy manut mooy moom la melale léegi melo bi man maa ko fay def kon dama naan hirratun saghiratun ma yokk fa saghiratun mu ndaw wala ñu ne ma daxalat après ñu def pointier kabiratun ca ca kanam léegi man maay xool daxalat dugg na kon manut moom moo ñëwul mooy li tur bi nga xam ne moom la ñuy melale moom lañu naan manamut ñëwul ndax kabiratu naxt bi melo bi ñëw na mooy bu mag mais xawma lan la ma def fataatun daxala dugg na fataatun benn jigéen xale bu jigéen fa kabiratun bu mag lool benn jigéen bu mag fataatun kabira boo xam ne mbind mi dafa ci mbind dafa loolu lañ la wax fii kon yow yaay teg soit gaay xool bu dee naatu moo fa war a nekk mooy tur bi nga xam ne moom la ñuy melal nga def ko fa bu dee nag lii melale melo bi moo fa manqué nga def ko fa mu ne la nag affaire yaa ngi jàppal ishtaraytu jënd naa dajaajatan ab ganaar poulet après mu def point pointier yow yaay def foofu yaay xool est-ce que sax mbir mi naat la wala manuut loolu yaa koy xool waxoon nañ la naat manuut mooy nekk tur bi naat mooy adjectif bi léegi yow fii yaa fii def ishtaraytu jënd naa dajaajatan poulet wala pou waa benn ganaar après mu def pointier yow yaay def foofu yaay xool lu la neex nga melale ko bu dee lu ñuy melale nga melale ganaar gi foofu bi ci tegu baa ar rajulu baa jaay na a rajulu waa gi ku góor gi mu def pointier après mu def sayyaaratan baa jaay na ar rajulu ku góor ki mu def pointillé mooy fii yaa fiy def li fi war a nekk sayyaratan benn oto bi ci tegu muy dhahabtu dem naa minal bayti bàyyeekoo naa ci kër gi ilal madrasati jëm ca école ba après mu def ay pointillé foofu it yaa fay xool loo fay def bi ci tegu mu def ay pointillé nag moo jiitu mooy kon fi jiitu yaa fa war a def dara al aqilatu tuhibbullaha al-aaqilatu jigéen gi xellu de tuhibbu day soppu allah boroomam day soppu yàlla léegi yow yaay def ci kanam lan moo fay nekk pointier yi lan nga fay def mooy fi mu amul dara yow yaa xool loo fay def mu ne ihfaz beneen phrase ihfaz wattul mooy protégeel après mu def pointier aljadida mooy bu bees bi ihfaz pointillé pointillé yooyu xool loo fay def aljadida bu bees bi loolu mooy exercice bi njëkk bi bi ci tegu mu ne bayyini naata thumma dubut xarakatama law lawnuhu ahmaru bayyini naata leeralal naat bi mooy a naatu mooy adjectif bi mooy liy melale thumma ginnaaw gi udubut nga maas xarakatama lawnuhu ahmar li nekk en rouge léegi nga xool noo koy maase yow waxoon nañ la day changer selon tour bi muy melal léegi phrase yaa ngi mu ne qaraa jàng na sami sami raa ñëw sami raa boobu yow yaay xool na nga koy maase dar après mu def siin boo xam ne daa am lu ko xëcc siin bu alif xëcc léegi yow yaa xool noo koy maase jadi après daal ñëw daal boo xam ne dafa am alif yow yaa xool bu koy xëcc yow yaa xool noo koy maase qaraa jàng na samir samir leçon bu bees yow yaay xool noo koy loolu la tekki bi ci tegu yatawadda'u day jàpp almusli après miim ñëw mooy jullit bi yow yaa xool nan ngay maase miim boobu bil maa après mu def hamza bil maa ci ndox yow yaay xool hamza bi noo koy maase attaahi après raa ñëw mooy ma ndox moo xam ne dafa laab ko ah, nag taxu ñoo jóg waaye bu doon moom dañ naan ko maa un taahir est ce que mën nañ cee jàppam déet loolu dañ koy bàyyeeg yow jàngoon nga ko ci bulughul maram léegi yaa ciy tontu mais loolu fii ci naxu lañ nekk moo tax dañ fi ne woon mais après xam naa nga xool yow nga xool réviser sa cours yi nu muy demee est-ce que yatawadda u day jàpp al après miim bi yaay xool noo koy maase bil maa après hamza ci ndox attaahi après raa ñëw raa boobu tamit nan lañ koy maase beneen phrase saafartu ilal madina saafartu tukki naa ilaa jëm al madina après taa ñëw après mu def almunawwara après taa ñëw ñaari taa yooyu yi madina taa boobu ñëw almunawwara après taa ñëw yooyu yëpp yow yaa leen di xool nan nga leen di maase bu ci topp kataba bind na wala kataba bind na wala ab xale daal ñëw wala daal ñëw yow yaa xool nooy maase loolu sax bu ndaw bu ndaw raa ñëw sax yi raa rakkib formel jumlatan ab phrase bil kalimaatil aatiya ci baat yi di ñëw bi njëkk an ak haadihi ak annashitata ak ra'ayta ak hal loolu yaa ci former phrase annaxlata moom mooy lan mooy annaxla comme suuratu naxli wa awxaa rabbuka ila li kon an nax la mooy abeille après haadihi bii an nashitata mooy bu yëngu bi boo xam ne dafa dafa nekk en forme ra'ayta gis nga hal est-ce que léegi yow yaay forme yaa yaa koy recomposer yow nekk phrase bu jub exercice bu mujj bi mu ne enrib maa yi analyser lii di ñëw phrase bi i'tasim bil moyal jàppal agrippeel téyal bu baax bil xulu après xaaf ñëw yaay xool noo koy maase bil xulu ndax gisoon nañ xuruuful jar yi bii bii ci la bokk bil xulu après xaaf ñëw ci jikko ak tay yi après baa ñëw topp ci yaa bi ñooy kolewu bi tay yi ak tay yi après baa ñëw yu rafet yi jikko ju rafet moyal ci jikko ju rafet looy gi yow phrase boobu ngay analyser i'tasim bil xulu après xaaf ñëw yaay xool noo koy maase door ko analyser ak tay yi après baa ñëw yaay xool nan nga koy maase